ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من قوتهم فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين wa innahu la haqqul yaqiin fasabbih bismi rabbikal aziim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliin wal aaxiriin sayyidinaa wa habiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imami siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaizina arrabihina amma baadu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi ba tey ci kitaabul wudu ci saxiixul imam al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu man madmada wastanshaqa min gharfatin wahida buntu ki nga xamante ne dafay serex di ko day gallax di ko teg di serax ci benn ci ab tibb benn tànk gisoon nañ ci xadiis sayyidina abdullah ibn zayd ibn abd rabbihi rab ibn zayd ibn aasim almazini radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bi nga xamante ne moom moon moom mooy moom mooy moom eh, gisoon nañ ko ci jotaay yi yi weesu itam gisoon nañ ko maanaam ñëw na lu lu bare bari ci buntu bi maanaam ci kitaabul wudu naka noonu gis nañu baabu man mas mas si marra maanaam buntu masa bopp te ni benn yoon lañ koy def loolu tamit indi woon na ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom moom mooy ba tey boobu xadiis naka noonu indi nañu baabu wudu'ir rajuli ma'a imra'atihi wa fadli wudu'il mar'a gis nañu buntu maanaam jàpp bi nga xamante ne moom la góor ànd ak soxnaam ak ndefitu njàpp maanaam jigéen ana ndefitu ndoxum njàpp jigéen ana lan moom mooy atte bi indi woon na ci ñaari asar yi nga xamante ne dañ ko jële woon ci sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an anhu radiyallahu ta'ala anhu li nga xamante ne moom lañu ñu euh, waroon a leeral foofu wala boog ñu junjaale ko ci sarxa bi wala boog ci leeral bi moom mooy ne Seydina li tax maanaam waxu Seydina Omar ak jëfum ak doxalinam radiyallahu ta'ala anhu am solo moom mooy ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa koo dëppale ak ay maanaam ak dëgg comme ni nga xam ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ne moom dëgg moom mi ngi ànd ak Seydina Omar fu mu mën a ne radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna naka noonu moom mooy ñaareelu xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di amirul mu'minin radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bi naka noonu gis nañ ci xadiis sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ne da doon nettali ni góor ñi ak jigéen ñi jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon nañu jàppondoo ñoom ñëpp ci doon nañu jàppondoo maanaam loolu tamit day wane kon ni maanaam bu fekkente ni góor ñi jigéen ñi doon nañu noon a jàppandoo kon mën nañoo jàppoondoo maanaam kon nit mën naa jàppoondoo ak soxnaam loolu lay tegtale gisoon nañ tamit maanaam baabu sabbi nabi sallallahu alayhi wa sallam wada wadu'ahu ala al-mughma alayhi maanaam sotti gi nga xamante ne mooy la yenente bi sallallahu alayhi wa ndoxum jàppoom li ci des maanaam la ci namm ci ki nga xamante ne dafa xëm maanaam naka noonu kon gisoon nañ ci hadith sayyidina Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xamante ne moom la feebar euh, ba nga xamante ne dafa faddu xelam dafa faddu maanaam xal mooy de rek dafa faddu woon maanaam dafa xamoon ba nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di jàpp daa di jël ndoxum jàpp moomu nag mu daal ko koy sotti mu daal di yeewu maanaam mu daal di xelam dellu siwaat mu daal di maanaam kon xadis boobu mu daal di laaj ci mbiru miraas maanaam li aju ay mbiram te loolu moom ci la aayat bi nga xamante ne moom mooy aaya bi borom bi subhaanahu wa taala di wax naan yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala foofu boobu ci aaya boobu la wàcc aaya boobu ci jamono jooju la wàcc ci laajteem boobu nga xam ne moom la laajte ci la wàcc gisoon nañ tamit baabul ghusli wal wudu'i fil misdabi wal qadahi wal xashabi wal xijaara maanaam buntu euh, sangu ak jàpp ci maanaam euh, mel ni booli wala boog wala boog paan naka noonu ci ndab maanaam ci këll niki noonu ci euh, dénk ci dénk wala boog ci xeer maanaam loo xamante ne Euh, ndab loo xam ne xeer lañ ko defaree wala dénk lañ ko defare wala boog ndab loo xamante ne leneen lu lu mu mën a doon rek ci lañ ko defare comme li nga xam ne noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu ci leeral bi nga xamante ne moom moo aju ci yooyu le mbir gisoon nañ ci xadis sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu big yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafay kéemtaan ci booli wala paan wala booli boo xamante ne dégg nga Euh, dafa nekkoon lu ndaw lu lu lu lu lu lu xam ne ndox ma ca nekkoon bariwutoon waaye ñu jàppoo ci ba juróom ñetti fukki nit jàppoo ci ci barke dugal bi ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dugaloon loxoom maanaam gisoon nañ itam hadis sayidna abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala bi nga xam ne ci la doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laajoon kël maanaam daa bi qadaxin fiihi maa'un anna nabiyya sallallahu alayhi wa daa bi qadaxin fiihi maa'un ne dafa laaj këll goo xamante ne ndox moo ca mu ne fa ghasala yadayhi wa wajhahu fiihi wa majja fiihi mu daal di raxas loxoom yi ak noonu mu raxas xar kanamam lépp mu def ko ci biir ndab li ba pare daal di euh, sérate wala boog euh, buusu ci biir ndox mi mu ne euh, gis nañu tamit xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la laajoon maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la leen dikkaloon ñu daal di koy indil euh, mu ne fa akhrajna lahu ma'an fii tawrin min sufrin ñu indil ko ndox moo xamante ne ci tawr ci ceetu cin la nekk marbit boo xamante ne ci sufur la maanaam mooy cuivre cuivre jaune moom lañ ko defere te loolu waxoon nañ la ba ñu tollee ci xadis boobu ci ne lii tax ye sayyidna Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ci la doon laaj moom it ci la doon jàpp ci la doon euh, jàpp di wane jàppal yenente bi sallallahu alayhi wa moom it jëmbi ci boobu la laaj ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la leen laajoon ba mu ñëwee seen kër loolu tamit moom moo tax maanaam mu wax tamit jàpp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu gis nañ ci xadiisu sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha muy nettali bi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam feebare feebaram bu metti boobu bi nga xamante ne ci la génne àdduna salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi mu daal di wax maanaam ci biir wax ji ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa laajoon juróom ñaari njaq yoo xamante ne kenn ubbi gu waaye maanaam eh, ñu sotti ko ko ñu ñu sotti ko ko fekk moom mu ngi ci biir euh, li nga xam ne dafa nuroog paan wala boog euh, dafa nekk dafa euh, wala boog booli maanaam loolu yëpp tamit boo loolu boobu xadis tamit gisoon nañ ko léegi mu ne baabul wudu min at-tawri mu ne baabu bunt al wudu i njàpp min at-tawri ci cin maanaam loolu dañuy maanaam cin maanaam bu fekkente ne cin li dafa ndaw moom lañ koy wax ak tawra waaye bu gën a rëy loolu ak tast lañ koy wax maanaam mooy euh, li gaa yi di mbana mbana kooku ak tast la waaye bu dee dafa tuuti maanaam nekk cin noonu rek loolu moom la ñuy wax ak tawra wala boog dañ koy wax tamit bépp xeetu marmit rek marmite yi yooyu dañ koy wax euh, dañ koy wax tawr comme ni nga xamante ne boo xoolee cin yi ay façon lañ maanaam am na cin bi nga xamante ne day am Euh, kii yi ci suuf mooy comme li mbana yi di mel maanaam day am euh, luy mel ni ay tànk yu koy téye waaye am na yoo xamante ne amuñu tànk yu leen di téye waaye euh, am na yoo xamante ne dañuy ndaw tamit yooyu ñoom ñooy tawru waaye bu demee ba nekk mag maanaam moo yooyu day gën a nekk cin gu mag maanaam cin cin gu ndaw mooy tawru cin gu mag mooy ak ak ak mbana yooyu ñooñu la ñuy wax kast maanaam yooyu loolu moom mooy li nga xam ne moo leen wutale yooyu yëpp tamit maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàpp na ci kon dañuy gis ni njàpp yenente bi sallallahu alayhi wa dafa wuute te dafa bari loolu moom mu ne uh, bil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi qaala haddasanaa Xaalid ibn Maxlad te moom mooy xaal uh, Abul Haytham Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani nga xam te ne mi ngi gën a siiwee dàqanteelam Abul Haytham al-Bajali rahimahullah moom nag euh, ci taabii taabii la bokkoon wa noppi nag dafa amoon maanaam dafa xawoon a dafa amoon jikkoy wala xalaatu shi'a yi maanaam dafa bokkoon ci shi'a yi moo tax lu bari tamit ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim lu bari maanaam dañ koy ŋaññi lu donte saduq la ko al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah nee na saduqun yatashayya walahu afraad maanaam ku dëggu waaye koo xamante ne dafa am ak Euh, dafa dafa dafa amee xalaatu chiite yi ba noppi waaye nag nit la koo xamante ne dafa am tamit ay ber yu mu beroo ay xadiis yoo xam ne moom rek moo ko nettali euh, waaye comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee euh, maanaam al imam Abu ak as yi moom dafa ne saduqun yatashayya maanaam ku dëggu la waaye nag dafay yor maanaam dafa xalaatu chiite yi naka noonu ki al imam al Jawzajani dafa ni kaana shattaman mu'linan bi su'i madhhabi maanaam dafa bari woon lu muy ŋàññe ak di ndoqlu waaye ba pare nekk koo xamante ne tamit daf daan feeñal maanaam mazhabam bu bon bi maanaam xalaat maanaam ni mu nga xamante ne loolu moom moo nekkoon xeetu xalaatam yi loolu nag moom moo tax euh, Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani mi euh, loolu moom moo waral ci moom mu nekk koo xamante ne ci lu tax kon laaj bi moom mooy lu tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bi indi ay xadiisam li nga xamante ne moom lañ lay tontu moom mooy ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala bariwul xadiis yu mu indi ci moom loolu lu tuuti lu tuutee tuuti la indi ci moom benn ñaareel bi ci def moom mooy saa yu indee ci moom ay xadiis day nekk rek xadiis yoo xamante ne euh, dafay. Euh, comme nii la nga xamante ne day dafa dafa fekk indi na yeneen ay yoo xamante ne ñu jëmmi jëmmi xadis bi ndax xadis bi mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Asim bi radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne ñëw na ñëwaat ñëwaat ñëwaat ñëwaat ba nga xamante ne ak dëgëram ak ñàkk dëgëram kenn weranteetu ci maanaam loolu nga xamante ne moom kon ci loolu la koy moo loolu ci yu mel noonu ak muy wax ci yenn mbir yoo xamante ne yenn ngëneel yi ci yooyu la koy indi waaye mu am benn mbir bu mat a bàyyi xel moom mooy ne nit ki bu fekkee ne chiite la tamit maanaam wala mu yor mu nekk nitu bidaa maanaam nit u bidaa tekkiwul ne kenn du nangu waxam loolu tekkiwul loolu le tekkiwul ne wéru ñu bëree bari foofu lañu maanaam ñi nga xamante ne jotuñu xóot ci xam-xamu xadiis foofu la ñuy amee problème maanaam dañ na amee kii lu tax nitu bidaa la lan moo tax ñu toxala ci moom fekk ne nitu bidaa ñu toxala ci moom su fekkente ne la muy wax maanaam li nga xamante ne mooy la mu soloo nekkul di jàppale mazhabam te mu nekk koo xam ne mboolem yeneen charte yi ñuy xool mooy ne ku wér la ku dëggu la et cetera ku mën a takk la yooyu ne danañ ko tii waaye nag lu tax moom yéegalewuñ ko ci darajay siqa mooy ne léeg-léeg day mën a wax day day mën day dafay woote mooy woote gi muy woote ak nekk gi nga xamante ne moom lay woote ci mazhabam loolu moom moo tax du siqa waaye nag saduq la maanaam dinay di wax dëgg day wax dëgg nag waaw ngir ne am na nitu biddaa yoo xam ne xattaa am na yéeféer yoo xamante ne dara jaralu leen wax lu dul dëgg am na loolu moom am na léegi nag moo tax ñoom buñ loolu buñ ko xamee ci ni topp ay waxam topp ay doxalinam dañuy jàpp ne ah d'accord kii mën nañoo jël ay waxam waaye sous condition la muy wax mu bañ a nekk loo xamante ne dafay euh, jàppale mazhabam kon loolu moom moo tax euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo ci moom ñi ci des ñi moom rek nag imam al-Bukhari rek moo ko fekke fekke gu tax mu mën a solo ci moom directement am amma ñeneen ñi ci des dañoo euh, solo ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom ba mu des imam Abu Dawuda rahimahullah euh, wal euh, moom mi ngi solo ci moom ci téereem bi nga xamante ne mi ngi tudd maanaam moom mooy ahadisu Malik maanaam téere bi nga xam ne ci la dajale hadith yi mu solo yi solo ci imaamu Malik rahimahullah moom xadis yooyu rek la maanaam ci téeram boobu la solowee ci moom waaye solowul ci moom ci sunanam maanaam kon ci gàttal ñëpp solo nañ ci moom waaye directement imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom imaam Abu Dawud ci sunanam solowul ci moom waaye ci ahadis Malik foofu la solowee ci moom maanaam kon loolu moom mooy mbiru moom mi ngi génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Souleymane te moom mooy Souleymane ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi rahimahullah abu Muhammad mooy dàqantala moom wala boog abu euh, Ayyub euh, moom nag euh, waa kër abu Ayyub al-Madani moom waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu ñoo ko goreel ñoo ko goreel mi ngi génn àdduna 177e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi nekk koo xamante ne moom it ci taabi'i taabi'i yi la bokk maanaam al imam az-Zahabi rahimahullah nee na siqatul imam maanaam ku wóor la te e, imam la itam rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne ñooñu la ñeneen wax ne maanaam dëgëral ay waxam e, moom waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo nañ ay xadiisam mu ne qaala haddathani Amr ibn Yahya te moom mooy Amr ibn Yahya ibn Umara ibn Tamim ibn Abd Amr ibn Qays al-Ansari al-Mazini rahimahullahu ta'ala moom gisoon nañ ko euh, moom mi ngi génn àdduna 140 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabu kutubu sitta solo ay xadisam ndax moom gisoon nañ gisaat ko ci suñu jotaay yu ngir ne xadis bi moom mooy madaarul xadis maanaam xadis bi ci moom lay wër wërloo mu ne an abihi mu jële ko ci baayam te moom mooy Yahya ibn Umarata ibn Tamim al-Ansari al-Mazini euh, rahimahullahu taala moom it gisoon nañ ko hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an qaala nee na kaana nekkoon na ammi sama baytax maanaam baytaxam maanaam yu kas yuksiru daan baril minal wudu'i ci njàpp te moom mooy Amr ibn Hasan maanaam moom daf daan bëri lu mu jàpp nee na xaala laaj na nag na maanaam moom dafa bëri woon lu mu doon jàpp léegi nag moo tax mu laaj mu ne xaala wax na li Abdullahi ibn Zayd te moom mooy Seydina Abdullahi ibn Zayd ibn Aasim ibn Ka'b al-Ansaari al-Maazini an-Najjaari al-Madani radiyallahu taala anhu Abu Muhammad nekkoon dàqantalam mu nekkoon saxaaba yenante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon moom imam euh, al euh, maanaam moom ci kutubu ci kutub ci téere yi xadis yi am na ci quarante-huit xadis bariwul woon lu mu soloo ci xadis maanaam lu mu jàngale ci xadis mooy quarante-huit xadis lañ ko solool euh, imam al Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañu ci juróom-ñett yi maanaam ci juróom-ñett ci yooyu bii ci la bokk jot nañ ci gis ñaar bii nii ak bi nga xamante ne moom la doon wax naan shukiya ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi salah qala la yanfarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan maanaam xadis boobu ñaari xadis yi jot dañ leen gis am na kon yeneen juróom benn xadis yu des ci kanam insha allahu taala ci xadis sidna abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu taala anhu moom nag bokkut ak comme niñ ko waxe woon abdullah ibn zayd ibn abdi rabbihi maanaam ñoom ñaar ndax al imam ibnu uyayna rahimahullahu taala daf leen a jaawale moom dafa jàpp ne jëmmi nit ki la waaye ki nga xamante ne moom moo soloo xadisu istisqa soloo xadis ñaari xadis yi ñuy wax moom mooy abdullah ibn zayd na asim radiyallahu taala anhuma bii amma abdullah ibn zayd ibn abdi rabbihi niir ne ñoom ñaar ñëpp dafa am lu ñu bokk ñoom ñaar ñëpp abdullah la ñu tudd ñoom ñaar ñëpp seen papa zayd la tudd ñoom ñaar ñëpp ay ansaar yi lañ waa Madina lañ maanaam loolu moom moo indi al imam Ibn Uyayna rahimahullahu taala jaawale leen waaye nag wuute nañ ngir ne kële trente-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn àdduna kii nag soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn àdduna kii moom moom solo na ñeent fukki xadis ak juróom-ñett yu ñu jàngale amma Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbih moom comme li imam at-Tirmidhi wax nee imam al Bukhari rahimahullah nee na ko Abdullahi ibn Zayd ibn Abd Rabbihi benn xadis boobu muy xadis nodd bi boobu keese keese keese la solo maanaam loolu la ñuy wax al muttafiq wal muftariq al muttafiq mooy lu ñu dëppoo wal muftariq mooy ñu tàqali ko am na lu ñu bokk te moom mooy ñoo bokk tur bokk turu papa bokk bokk euh, askan kii kee nag Maazini la ki ci def Xaarisi la muy kon ñu muy muy ñaar yooyu la ñu Euh, waaye maanaam kon ñoom ci seen turu maam ci lañu ñu tàqali mooy kee doomu Aasim la maanaam maamam Aasim la tudd ki ci def maamam Abdu Rabbihi la tudd dégg nga mu ne qaala moom Abdullah ibn Zayd ibn Aasim radiyallahu ta'ala anhu axbarani nee na xabaare na ma ne kayfa ana naka ra'ay axbirni xabaare ma ndax maanaam Amr a Hasan moom moo ko wax ne ko xabaare ma kayfa ana naka ra'ayta nga gis annabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda mu koy jàppoo fa a mu daal di laaj bi tawrin ci tawru mu daal di indi tawru moom mooy cin loola min cin ndaw la in boo xamante ne ndox moo ca ne maanaam li mu ci nam mooy fiihi ma ndox moo ca ne fa kafa fa kafa a mu daal di sotti ala yadayhi ci ñaari loxo mi fa xasalahuma mu daal leen di salaasa miraaren ñetti yoon summa topp adxala mu dugal yadahu loxoom ci tawri ci cin la fa madmada mu daa di gallax ndik wastansara mu daa di fiiru salaasa marratin ci maanaam ñetti yoon min xarfatin ci ab tibb waaxidatin bay benn summa maanaam fii euh, da ngay gis ne salaasa maanaam mooy ne min xarfatin waaxida ci benn tànk la defee la la tibb loolu moom mooy saayu yu fiiru loolu lay tekki euh, bu boobaa su fekkente ne loola la amul lënt-lënt su te ne du loolu riwaaya bi shazal ngir ne euh, bu boobaa riwaaya bi shazal la mooy dafa beru ngir wuute gi mu wuute ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën a wér te gën koo dëgër comme ni nga xamante ne noonu lañ ko rombee ci yeneen hadith yi te loola ngir ne lan ngir ne shaz mooy lan mooy wax ju beru mooy riwaaya bu beru mooy koo xamante ne wóor na wuuteeg ku ko gën a wóor wala ñu ko gën a wóor moo xam ci nombre la wala boog ci dayo la maanaam moom mooy lan mooy mooy euh, lool moom mooy lan moom mooy ne tey bu fekkente ne ci ci nombre la tey comme bu fekkente ne kenn dafa wóor waaye mu wuuteeg ku ko gën a ñu ko gën a maanaam mu wuuteeg ñu baree baree baree bare ñu soloo jëmmi xadiis bi waaye ñu wuute loolu change lay doon ngir ne lan ki ko ndax kenn moom kenn mënta takk loo xamante ne yeneen yeneen fukki nit masalan takkuñu ko loolu nañ ko jàppee du noona maanaam kon moom riwaayam charge lay doon loolu mooy benn ñaareel bi ci def wala boog ni ko ko sëriñ bi nettalee sëriñ bi daf cee juumoon bi mu koy nettalee kon de toute façon boobu charge la loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy tey bu fekkente ne te loolu moom loolu duñ ci charge duñ ci maanaam loolu ak loo wóor wóor wóor wóor wóor sujus da ci dugg maanaam ak beru da ci dugg bi ci def nag moom mooy kenn ñaari nit rek solo xadis bi am ku wóor am ku ko gën a wóor ku ku wóor nettalee ko noo xam ne ku ko gën a wóor moo ko nettali maanaam dafa nettali lu wuuteeg loola loola tamit ba tey dañ koy jàppee comme charge dégg nga kon nag mu ne euh, suma topp adxala mu daal di dugal yadowoo loxoom faxtarafa mu daal di tànq bihaa ci moom fa xasala mu daal di raxas wajhahu xar kanamam salaasa marrat ñetti yoon summa topp xasala mu daal di raxas yadayhi loxoom ilal mirfaqayni ba ci conc yi marratayni ni ñaari yoon ñaari yoon maanaam benn bu ci nekk mu def ko ñaari yoon summa topp axada mu jël bi yadihi ci loxoom maa a ndox fa masaha mu daal di masaara sa fa boppam fa adbara mu daal di dëg dummóoyul bii ci moom wa aqbala ci mu dëg moom gis ngeen waxin bi maanaam moom mooy sujud gi tamit fii ñëw na fi maanaam mooy moo tax imaam al-Bukhari loolu yaakaar naa ne waxoon nañ ko ne imaam al-Bukhari léeg-léeg day indi benn riwaaya ngir wan la ne la du riwaaya bi bokkut bi gën a dëgër maanaam bi dëgër mooy beneen bi maanaam nga gis ne fii bii par exemple ci bo ci loola la bokk waaye ngir ne euh, changement bi waxin wi maanaam sëriñ bi moom moo ko indee noonu mu ne summa topp nag xasala mu raxas rijlayhi ñaari tànkam yi fa qaala mu ne hakaza nii ra'aytu laa gisee rasulallah annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u muy jàpp maanaam kon hadith bi jarul ñuy def taxrij bi ngir romb nañ ko rombati ko rombati ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathana musaddad ibn musarhad ibn musarbal al asadi rahimahullahu taala Abu Hasan mooy dàqantalam Abu Hasan al Basri eh, rahimahullahu taala comme niñ ko gise woon imam al Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom directement amma imam at-Tirmidhi eh, ak imam an-Nasa'i ñoom dañoo solo ci moom ci intermédiaire imam at-Tirmidhi benn xadis rek la solo ci moom te am na intermédiaire bu dox digganteem ak moom imam an-Nasa'i am ñaari xadis yu mu soloo ci moom amma imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ñoom lu baree bare lañ soloo ci moom ndax imam Abu Dawud soloo na ci moom 578 xadis moo fi ëppale imam al-Bukhari soloo ci moom 397 xadis euh, amma euh, moom comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci 150e année yi ci la gane adduna ci njàlbéen gi im euh, naka noonu mi ngi génn adduna 228e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala haddathana Hammad te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala Abu Isma'il dàqantal ma Abu Isma'il al-Basri al-Azraq maanaam kon moom euh, euh, Hammad bi euh, maanaam bu nee Hammad rek moom maanaam loolu la ñuy wax muhmal maanaam muhmal wuute nag mubham mubham mooy bu fekkente ne dañ ni benn waay nee na am na benn paa bu ma wax am na sama benn tànta bu wax am na benn bàjjan boo xam sama benn bàjjan maanaam loolu mubham la waaye bu fekkente ne lii nii mooy xamaat masalan fii dañ naan muhmal la maanaam mooy ne tudd nañ ko mais kan la ci xamaat yi ndax xamaat ibnu Zayd la wala xamaat ibnu Salama la ngir ne ñoom ñaar ñëpp waa Basra waaye li nga xamante ne moom lañu moom moom lañ koy teqalee loolu tam ba tey day dugg ci muttafiq ak muftariq maanaam li ñu leen di teqalee moom mooy ne Hammaad ibnu Salama imaam Musaddad solowul ci moom imaam Musaddad ci Hammaad ibnu Zayd kefe la solo foo mën a dem ci mboolem kutubu sitta ak yeneeni téere yi boo déggee xaddasanaa Musaddad qaala xaddasanaa Hammaad rek xamal ne ibnu Zayd la loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne Hammad ibn Zayd imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowul ci moom ngir laye ko saa yu solowee ci moom ngir feddalee ko la ngir gën koo gën koo dëgërloo maanaam ci mutaabaat yi la koy solowee waaye du ko soloo mukk ci cosaan loolu muy ñaareelu mbir boo xamante ne ci la ñuy dogoo ci ne Hammad bi Hammad ibn Zayd la te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham moom nag comme niñ ko xamee woon moom moo gën a dëgër maanaam ci côté xadis moo gën a dëgër imam Hammad ibnu Salama Abu Salama rahimahullah waaye Abu Ismail bi mooy euh, ibnu Zayd Abdu Hammad ibnu Zayd ibnu Dirham moom moo gën a maanaam moo gën a moo gën a dëgër ci wàllu mokkal ci wàllu takk ak ci wàllu njàngale waaye amma Hammad ibnu Salama moo ko gën a dëgër ñoom ñaar ñëpp la ngay imam lañ waaye Hammad ibn Salama moo ko gën a maanaam moo ko gënoon a euh, ràññeeku ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu euh, suubu ci yoonu yàlla moo tax Hammad ibn Salama mais moom bokkoon na ci ab Abdali amma Hammad ibn Zayd mu bokkut maanaam moom kële moo gënoon ndax Abdali comme niñ ko xamee ñoom ñoo gën a kawe maanaam ci ñi gën a kawe ci nit yàlla yi lañ bokk ci group nitu yàlla yu gën a mag ñooñu ci lañu bokk moo tax kon Hammad ibn Euh, Zayd ibn moo tax ñuy wax naan moom kii mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham kële di Hammad ibn Salamata ibn Dinar maanaam moo tax ñu naan Hammad ibn maanaam ni Dinar parce que Dinar mooy euh, or bu ñu tëgg def ko xaalis def ko pièce pièce d'or Dirham mooy pièce boo xamante ne argent la maanaam ñu ne nag ni Dinar gënee Dirham noonu la Hammad ibn Salama gënee Hammad ibn Zayd maanaam loolu waaye loolu mooy ci wàllu bu ñu leen tegee ne sans ñu bàyyi xel. domaine xam-xam waaye bu ñëwee ci domaine xam-xam moom ni diinaar gënee xam noonu la Hammad ibn Zayd gënee Hammad ibn Salama maanaam loolu ci wàllu xam-xam ak wàllu jàngale ak wàllu leeraat maanaam di di di di solo lu dëgër ak lu wér moom mi ngi génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wasallam waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ euh, seen ay euh, hadith moom mu ne an Sabit te moom mooy Sabit al-Bunani rahimahullahu ta'ala Sabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala moom imam bu magga magga magga la euh, moom euh, dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy nit yàlla yu mag yu sell yi nga xamante ne seenub jaamu yàlla dafa rëyoon lool bokk na maanaam moo tax euh, nekk imam az-Zahabi rahimahullahu taala ci al-Kashif mu ne kaana ra'san fil ilmi wal amal yalbasu thiyaab al-faaxira yuqaalu lam yakun fii waqtihi a'bada minhu maanaam ne xam euh, Saabit mi Saabit al-Bunaani bi rahimahullahu taala dafa nekkoon bopp maanaam muy kilifa njiit ci xam-xam ak ci jëf ci xam-xam waaye tamit ak ci jëfe xam-xamam maanaam moom ñaar yooyu la boole ndax am na ñoo xam ne dañuy am xam-xam mais bi jëfe gi du ko tax a am ñoo xamante ne dañuy jëfe mais seenu xam-xam duñ ci nekk imam dinañ am rek li nga xam ne moom mooy li li li doy rek pour mën a jaamu yàlla waaye xam naa waaye euh, euh, imam Sabit al-Bunani bi rahimahullah dafa nekkoon kilifa ci xam-xam waaye bu ñëwee ci wàllu jëf yi tamit mu mel noonu da daan sol nag ay yére yu rafet a rafet yooyu la daan sol boo ko daan gis moom da daan da daan tuwa comme ni ñu koy waxe waaye nag ku ko dakkoon a jaamu yàlla ci jamonoom gisuñu ko woon loolu mooy li imam az-Zahabi wax rahimahullahu taala ah, moo tax ah, Hammad ibn ah, moo tax imam Sabit al-Bunani rahimahullah subhaanallah déglul li Seydina Anas wax radiyallahu ta'ala anhu maanaam mi nga xam ne moom moo doon sëriñam ndax ñoom ñaar ñoo nekkoon woon Basra mu nekkoon sëriñam bokk ci ñu gën a dëgër ci ñu soloo ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu Seydina Anas radiyallahu anhu nee na inna lil xayri mafatih wa inna sabita min mafatihil xayr yiw yi li wér mooy yiw yi dañoo am ay buntu dañoo am ay caabi yu baax yi dañoo am ay caabi waaye saabit te moom mooy al Bunaani moom ci caabi yiw yooyu la bokk maanaam nga xamante ne euh, kon euh, loolu muy seede bu mag a mag a mag ci euh, sayyidina al imam Sabit ibn Aslam al Bunani rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alihi wa ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta Sabit al Bunani bi moom lañ la waxoon ne moo nekkoon ci bàmmeelam Euh, am benn waaye bu doon ñëw di defar armée di defar ba euh, xeer wi wadd bi mu waddee mu gis ko ci biir mu toog sol lu weex toog di jàng alquran mu yéeg yéegitu bopp bi ne ko ndax yowmal xiyaamati dafa jot mu ne ko déedéet dama doon defar di juum mu ne ko ah d'accord kon tegaatal xeer wi mu tegaat ko mu continuer ci li mu ne maanaam Sabit al-Bunani bii la rahimahullahu taala wa radiya anhu nga xamante ne dafa bokkoon ci maanaam maanaam moom xeetu jaamu yàllaam xeetu seetlateem ak kii maanaam mooy dafa bokkon ci mafaatix yi maanaam loolu moom moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu daal li yiw yi am nañ ay caabi te kooku saabit ci la bokk maanaam maqaam mafaatixul kunuuz maanaam moom saabit al-Bunaani radiyallahu ta'ala anhu foofu la yéegoon mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mooy Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu di xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dul uznayni Abu Hamza radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom mi nga xamante ne mooy àndandoo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko liggéeyal def fukki at yu mu ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam takkoo ak moom di ko liggéeyal ba nga xamante ne sax ci biir subhaanallah ci biir eh, at bi maanaam moom mu ngi doon wax naan ci hajjatul wadaa nga xam ne ay téeméeri junni nit ñoo fa nekkoon ak lu ko ëpp waaye mu ne yéen da ngeen ñu jàppe woon comme ay xale waaye dañ daan xool côté bu ñu xool gis maanaam mu fees dell ki nit waaye ñun ñu ngi woon ci kat wetu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko waxe woon ci suñu jotaay bi weesu bëri woon na ay taalibe yu jàngee ci moom ñu soloo ay xadiisam ñu tolloog ñaar téeméeri nit soloo nañ ci moom ay xadiisam te bokk na ci li mu ràññee ko woon mooy daf daan moytandiku te loolu gisul nañ ko ci kitaabul ilmi ci buntu man kasaba alayya ne sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu daf doon moytandiku di nettali waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam lu dul mu bàyyi xel bu baax a baax baat yi nga xamante ne moom lay jëfandikoo radiyallahu ta'ala anhu ba pare bu daan wax da daan wax aw kama qaala sallallahu alayhi wasallam maanaam bu waxee ba pare lu mu dëgg lu mu wóolu wóolu wóolu da ci teg ne wala boog nii la ko yenente bi waxe woon sallallahu alayhi wasallam wala boog lu mel nii la yenente bi wax maanaam ngir rek moytandiku waxal yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala boog mu askanal la ko loo xamante ne amut moom ci solo nañ ci moom deux mille deux cent quatre-vingt-six hadith ndax ci euh, muksiruna yi la bokk imam al-Bukhari ak imaam Muslim bokk nañ cent quatre-vingts hadith dëppoo ci solo ndoo ko imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix hadith yoo xamante ne yépp Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu lañ ko solowee mu ne anna nabiyya ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi waa basara ñoo ko soloo ñoom ñëpp waa basara la musaddad waa basara la hammad ibn zayd waa basara sabit al-bunani waa anas sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu waa te mooy sahaaba bi mujjee génn adduna ca basara mi ngi génn adduna quatre-vingt-dixième année am na ñu ne quatre-vingt-treizième année ci gàtt ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la génn àdduna mu ne anna nabiyya naka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daa dafa laaj bi ina in ci ndax miin in min maa bu an boo xam te ne an na ndox fa utiye ñu indil ko bi qadahin ci ndax loo xam ne rax-raaxin dafa yaatu maanaam ndax loo xam ne comme dafa dafa yaatu fii eh, nga xam ne nekk na ci shay'un dara maanaam lu tuuti la bëgg a wax rek min maa in ci ndox la ca nekk daal daanaka rek dara la rek ci ndox maanaam tuuti tuuti moo ca nekk ci ndox waaye fa wadaa mu daal di teg moom sallallahu alayhi wa sallam asabi'ahu ay baaraamam fii ci moom maanaam nga gis ne kon fii baaraam yi la ci teg te bañ buñ beneen am na xadis bu ñu romboon nga xamante ne dafa wax ne ba mu ci dugalee ndox mi da doon génnee ci diggante baaraamam yi maanaam kon nga gis ne xew-xew yi ay xew-xew yu wuute la dégg nga loolu am na ci yoo xamante ne lu tollook junni nit jàppoo nañ ci waaye bii comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon juróom-ñetti fukki nit ñoo ci jàppoo ci riwaaya bi dina wax ne juróom-ñaar fukki nit wala juróom-ñetti nit ñoo ci fukki nit ñoo ci jàppoo te ndox moomu moom nga xam ne mun a fa jaaltu ma day di gis ne mun ma nekk nag koo xam ne anzuru maa ngi xool ilal maa'i ci ndox mi yan bu am muy génnee min bayni asaabi'ihi ci diggante ñaar baaraam yi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne daf ko teg ndox may génn ci baaraam yi maanaam qaala anas sayyidina anas nee na radiyallahu anhu fa xazartu nee na ma ma ma ma ma bàyyi xel man ñi nga xamante ne tawadda ñoom ñoo doon jàpp maa bay na ci lu tolloog ak sabaina juróom-ñaar fukk ila na ba ci juróom ñetti fukk maanaam bu ma xoolee après ñoo lu toll noonu la te ndox bi comme niñ ko waxe woon ci suñ jotaay bi wees ci ci ci bañ ca njëkkee gi xadis euh, bu mel nii moom mooy lii mooy kiim bokk na ci kiimtaanu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te moo gën a màgg tamit kiimtaan bi nga xam ne moom la Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam euh, dóoro ndox ndox mu ballee ci xeer bi ndax xeer xamee nañ ko ndox di ci génnee comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee montagne ndox noonu la ci génnee waaye ay yaram ay ay suux ak yax ak yooyu ndox da ca génnee loolu xamuñu ko woon loolu nag maanaam loolu moo tax mu gën a kiimaane beneen bi ci des mooy ndox moomu mooy ndox mi gën a sell ci lu ñu doyal ngir ne mooy ndox mi génnee ci cosaanu cosaani cosaani cosaani sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne ndox moomu kon moom moo ballee ci ay ci ci ay baaraamam wala ci diggante baaraamam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ndox mi gën a sell ci ndox yi te mooy ndox mi ëpp barke ci ndox yi salawaatu rabbi wa salaamu alayhi est ce que ñooñu nga xamante ne ñoom naan nañu ci ndoxu yenente bi sallallahu alayhi wa jàppoo nañu ci ndox mu génnee ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñii moom moo tax ñoom am nañu dëgg-dëgg géppug féete kaw am nañu dëgg-dëgg géppug teraanga ak géppug géppug géppug dayo radiyallahu ta'ala anhum Ah, hadith boobu kon imam al-Bukhari indi woon na ko ci hadith numéro 169 indi na ko hadith numéro 195 ah, indi na ko dina ko indi hadith numéro 3572 3573 3574 ak 3575 imam Muslim indi na ko ñetti yoon ci hadith numéro 2279 imam Malik indi na ko ci hadith numéro 68 ah, imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro trois mille six cent trente et un imaam an ko ci xadis numéro soixante-seize ak soixante-dix-huit kon imaam euh, Ibn euh, Maaja imaam Abu Dawud ak Ibn Maaja ñoom ñoo ko sorowul ci waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al-jamii' mu ne baabul wudu'i maanaam buntu njàpp bil muddi ci muddu maanaam muddu nag maanaam ak ak ci muddu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo tax ñuy wax mudd nag moom mooy tey su ñu jëlee ñaa maanaam loxo sa loxo bu fekkente ne loxo góor goo xamante ne dafa digg doomu nekkul ku njool nit lool wala nekkul ku gàtt itam lool maanaam mu nekk nit ku digg doomu mu daal di tàllal loxoom yi maanaam loxo yi nii mu teg ko ba pare ubbiwu ko lool waaye itam tëju ko maanaam kon mu nekk nii ci diggante bi lii muy mudd maanaam loolu nag bu fekkente ne bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy wax al muddun nabawi bu yenente bi sallallahu wax wa alihi wa sallam loolu moom moom lañ daan wax mooy mudd léegi nag euh, bu ñu ko xoolee ci euh, jamono yi day wuute maanaam ne nit ñi dañoo wuute ci wàllu googu waaye daal li am solo rek moom mooy nit ku diggu doomu bu ñu xoolee nit ci nit ñi ki ci diggu doomu maanaam mu daal di bu defee nii loxoom nekk koo xamante ne loxo mi tamit njooluñu lool gàttuñu lool maanaam mu nekk nit ku koo xamante ne cërëm yi yama yemoo nañ maanaam mu nekk koo xamante ne tamit bu tàllalee loxoom mi maanaam bu du ko tàllal lool du ko tëj lool bu defee nii loolu muy sotti ba fi muy feexe ci loxo bi loolu moom mooy mudd mudd nag danañ koy far di jëfandikoo ci at yi azakay zakatul nga xamante ne ko dinañ ko gis insha allah taala bu ñu jëlee mudd maanaam loolu moo tax duñ ko peese ñu bëri nag fi ñuy juumee dañoo yaakaar ne mudd lu ñuy peese la alors que déedéet mudd volume la volume ak poids du benn ndax poids buñ ko jëlee maanaam loolu moom moo tax bu ñu xoolee mudd ndox ak mudd ceeb selon sax ceeb bi ak mudd tàndarma ah yooyu yëpp tolloowuñ poids poids alors que ñoom ñëpp ñoo tolloo nekk volume loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon ñaan yàlla barkeel ñu ci suñu mudd yi ak ci suñu saa yi maanaam dégg nga euh, allahumma barik lana fi muddina wa fi naa yàlla defal ñu barke ci suñu mudd ak suñu saa loolu moom moo tax yooyu dañ koy natt yooyu dañ koy natt moo tax euh, boo ko buñ ko buñ ko nattee nag mu nekk kon euh, bu fekkente ne waaye buñ koy xool ci wàllu volume mën nañ koo gam-gamle ak six cent vingt-huit millilitres maanaam six cent vingt-huit millilitres kon moom mooy donc mën nañu buñ ko maanaam moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, mudd maanaam loolu lay tollool à peu près léegi euh, boo ko multiplier par 4 mu jox la mille 2514 euh, ci maanaam moom mooy loolu moom mooy saa saa kon ak mudd saa mooy ñeenti ñi ñeenti yooyu nag ci la ñuy joxe mooy kon 2 2 virgule 5 514 litres 2 virgule 514 litres litre sa en volume voilà ci ñam loolu lañuy ñuy génnee azakay muurum koor pour nit ku ne dégg waaye bu fekkente ne nag mudd la maanaam loolu moom mooy ne léegi nag muy wax nag nag njàpp gi nga xamante ne moom maanaam day jàngale wàllu njàpp ne jàpp nag dañ koy def ci mudd euh, te kon mudd moom mooy li nga xam ne moom la ñu la wax loolu dañ ko tuddee mudd nag ndax mi ngi jóge ci madda bi tekki tàllal maanaam mooy loxo yi nga xamante ne dañ koy tàllal maanaam moom moo tax baat la boo xamante ne xaqiqatan euh, cosaanam suryaani la maanaam mooy euh, moo tax madda boo xoolee moo tax làkk yu bari bëri da ko ci fekk même midi bi tubaab bi wax foofu la jóge midi lan ndax la ndax bu midi jotee euh, mooy jant bi day day nekk mooy ta ci bi leeraay gi day tàllalu ngir ne ci digg bi bu nekkee mooy diggu journée rek voilà nga xamante ne ker yi bu ci jamono joo xamante ne jant bi jéngut ci benn côté da gis ker yi dañuy dañuy dañuy yem rek ci jëmm yi bu boobaa leer gi gën a tàllal dégg nga kon euh, loolu moom mooy euh, baabul wudu'i kon buntu maanaam jàpp bil muddi ci mudd mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn euh, rahimahullahu ta'ala al-Fadl ibn Dukayn euh, Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi euh, rahimahullahu ta'ala at-Talhi moom mi ngi dañ ko moom mooy dàkkantalam kon mooy Abu Nu'aym al-Mula'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom waa kër Sayyidina Talha ibn Ubaydullah radiyallahu taala anhu ñoom ñoo ko goreel moom Abu Nu'aym mi ngi euh, moom euh, ci imam yu mag yi la bokkoon bokkoon ci sëriñ yu mag yu imam al-Bukhari yi rahimahullahu taala mi ngi gane adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi génn adduna deux cent dix ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari soloo na ci moom du bari maanaam cent quatre-vingt-dix hadith la soloo ci moom bokk na ci sëriñ yu mag yi comme niñ ko waxee léegi naka noonu ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañu ci moom ci intermédiaire ba ci ñi nga xam ne dañoo tolloog sëriñu a imam ah, al-Bukhari yi sax solo solo nañ ci moom maanaam ñi solo ci moom ñeneen maanaam ñeneen ñi ci des mooy imam Muslim imam Abu Dawud moom Tirmidhi moom Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom ñëpp solo nañu ay xadiis yoo xamante ne al imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn al-Mula'i rahimahullah al-Kufi moom moo ko solo waaye. Euh, maanaam solo nag ay xadiisam waaye dafay am tout le temps intermédiaire lu tax parce que niveau bi mu toll niveau ñi nga xamante ne la euh, ñoom euh, comme Xaalid ibn Maxlad bi ñu gisoon sànq maanaam moom mi ngi comme kooku deux cent treizième année la génn àdduna kii mi ngi génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam nga xam ne imam al-Bukhari amagul sax ñaar fukki at moo jamono bi muy jàngee ci ñoom bi jëlee ci ñoom lu bari ci xam-xam boobu waaye comme imam al-Bukhari moo leen mag ñeneen ñi ci des waa saabu kutubu sitta loolu moom moo tax moom te kii moom dafa toog dafa bokk ak maanaam imam al moom ak ay sëriñam ñoo bokk jàngandoo ci moom maanaam moom ci niveau sëriñu sëriñu imam al-Bukhari sëriñu sëriñam yi la dégg nga euh, moo tax imam euh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Ishaq ibn Rahawayh ak Yahya ibn Ma'in ñoo nga xam ne ay sëriñu imam al-Bukhari lañ ñooñu ñëpp dañoo solo ci moom ak Abu Xaysama euh, ak ñaari ibn euh, euh, kii mooy Usman ibn Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba nga xam ne ñoom sëriñu ñooñu lañ sëriñ ñoom niveau sëriñ ñooñu ñoom Muhammad ibn Yahya az-Zuhali Abu Muhammad ad-Darimi ak Abd ibn Humayd rahmatullahi ala al-jami' ñoom ñëpp kon solo nañu ci moom rahimahullahu ta'ala mu ne qaala xaddathana mis'ar te moom mooy mis'ar ibnu kidaam mis'ar ibnu kidaam al-hilaali rahimahullahu muy abu salama mooy daakantalam moom ci sëriñ yu mag yi la bokkoon nga xamante ne imam sooba rahimahullah nee na ñun niñ ko daan tudde mooy al-mushaf al-mushaf lañ ko daan tudde mooy kaamil bi xam nga mushaf mooy tiiri tiiri tellement dafa nekkoon koo xamante ne moom ni mu mokkale comme tey ab téere rek boo ko tegoon ne xam nga téere bi ni mu mokkale du jeex boo boo demee ubbi waat ko da nga fa fekkaat xam-xam bi nga fa defoon loolu waa ji noonu la meloon maanaam imam Mis'at rahimahullah noonu la meloon maanaam moom dafa nekk koo xam ne bu xësee ba téye dara c'est fini kenn doot ko ko kenn maanaam dootu ci ci benn erreur bu mu ciy defati da koy nettali dootu gazeti te du taxaw maanaam ni muy waxee mbir mi moo tax gaa di ko wu saa yi moom kaamil ab téere la maanaam moo tax ñu tuddee ko woon noonu Euh, moo tax moom ak Shu'ba maanaam imam Shu'ba imaginer kan mooy imam Shu'ba ki nga xamante ne moom Ibn Hajjaj rahimahullah nga xamante ne musul dégg dara lu dul na ko ci première ko déggee te wax kenn ne ko répété waatal wala biddaatal imam moom ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri xam ngeen Sufyan ibn Sa'id imam Sufyan as-Sawri imam bu boobu rahimahullah ah imaamu waa Kuufa nekk sëriñu ñoom maanaam ñu màgg ñi rahmatullahi alayhi moom de neen maanaam ñoom ñaar suñu daan wuute suñu daan wuute ci benn mbir ci benn xadiis imaam Mus'ar ibn Kidaam bii lañ daan woo ngir mu lijjanti seen wuute te lépp lu mu wax lool lañ daan jàpp maanaam nga xam ne kon moom euh, ku magga magga magg la ci ci ñoom rahimahullahu ta'ala euh, moom dégg nga moo tax euh, al imam yi ma xoolal Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah moom it xam ngeen Yahya ibn Sa'id al-Qattan maanaam ak ak ak gi mu kiimaane ak màggaayam gi mu màgg nee na maa ra'aytu mislahu kii mu ma gis ku mel ni moom maanaam nga gis kon euh, euh, kon moom maanaam loolu day wane lu màgg imam az-Zahabi rahimahullah nee wa kaana min al-'abidin al-qanitin dafa bokkoon tamit ci ñi nga xam ne ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi nga xam ne dañ daan taxaw lu bare bari di toroxlu ci seen kanamu borom subhaanahu wa taala dégg nga euh, euh, euh, imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala nee na kaana misaaru indana min ma'adin nee na misaar rahimahullah moom day ci ñun dafa bokkoon ci mbellu dëggu gi maanaam mbellu dëgg ak sincérité daf ci bokkoon ak wax dëgg rek voilà dégg nga kon maanaam moom dafa nekkoon koo xam ne daal daanaka jarul ñuy gën a sori ci ay mbiram rahimahullahu taala moo tax eh, ñoom ñaar kon moo tax ñoom ñaar maanaam imam Shu'ba ak Sufyan as-Sawri al-Mizan lañ ko tudde woon balance bi parce que suñu wuutee ci dara dañ naan nañ dem ci balance mooy imam Mis'ar bi rahimahullahu taala eh, moom mi ngi génn àdduna kon 153e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu taala mu ne qaala haddathani ibnu jabr ibnu jabr bi dañuy wax ne ibnu jabir maanaam moom mooy abdullah ibnu abdullah ibnu jabir am nañuy wax abdullah ibnu ibnu abdullah ibnu jabr moom nag euh, rahimahullahu taala al ansaari moom waa maanaam ansaari la madani la euh, rahimahullahu taala euh, moom kon boo xoolee al imam abu nu'aym mooy ibnu Euh, Dukayn moom kuufi la waaye kuufi la waaye qurashi la ci cosaan ndax mawlaahum maanaam ndax Taym ndax banu Taym ci la bokk ci ci ci mawla banu Taym ngir ne moom Talxi la maanaam mooy waa kër Sayyidina Talha ibn Ubaydullah ñoo ko goreel kon kooku moom kuufi la bu ñu xoolee euh, al imaam Mis'ar ibn ki euh, ibn Kidaam al-Hilaali rahimahullahu ta'ala moom tam mooy al-Aamiri moom it Kuufa la ah? naka noonu waaye ibnu jabr bii moom waa Madina la dégg nga mooy euh, kon mu nekkoon ki moom mooy Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr al-Madani euh, moom nag comme ñoom am Hafiz ibn Hajar ñoom am Az-Zahabi rahmatullahi ñoom dañu ne gisuñu ku wax maanaam ci ñi ñi ko wax ay mbir ñi ci wax ay mbiram ku ci leeral ana ban ana la génn àdduna voilà ana ban année la génn àdduna moo tax tënkuñu maanaam daanaka année bi waaye daal xam nañ ni ci taabiya yi la bokk ci groupe ci quatrième génération bi ci taabiya yi ci ñooñu la bokk te moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo tegu ci nit ñi nekk ci diggu taabiya yi maanaam ñoom ñoo mag ñoom yi ñoom Amash et cetera ñoo mag ñooñu voilà ñooñu ñoo leen njëkk ñoo leen mujjee génn àdduna ñoo ko mujjee génn àdduna waaye daal euh, ban date la exactement ci la génn àdduna loolu moom lañu la la jàpp maanaam ñoom moom lañu jàppul rahimahullahu taala moom to ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na sami'tu euh, dégg na anasan sayyidina anas ibn malik radiyallahu taala anhu moom waxoon nañ ko léegi xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kaana nekkoon na annabiyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaxsilu doon raxas aw wala boog kaana nekkoon na yaxtasilu doon sangu maanaam kon yaxsilu li ñuy tekki mooy doon na sangu moo tax mu ne awwala boo kaana nekkoon na lu doon sangoo bi yi ci faa saa waxoon nañ la léegi ne moom mooy ñeenti mudd boo defee nii ci ndox benn nga defaat muy ñaar nga defaat muy ñett nga defaat muy ñeent loolu moom mooy saa loolu nag yeneen bi sallallahu alayhi lu tolloog loola maanaam ah kon donc deux cinquante maanaam xam maanaam mooy euh, butéel butéelu un litre cinquante bi ak bu dee un litre boo ko degee yeneen ci sallallahu alayhi wasallam loolu la daan sangoo bu daan sangu farata maanaam kon euh, nga gis ne euh, loolu la daan def ilaa xamsati am daat ba ci juróomi mudd maanaam ak boo ci yokkee à peu près six cent maanaam moom mooy donc trois litres jëm trois trois litres à peu près donc trois euh, virgule vingt litres voilà trois virgule vingt litres la daan sangoo kon euh, maanaam jàpp kon donc deux litres cinquante jëm trois virgule un litre dégg nga wax bi donc ci diggante boobu ci la daan sangoo farata waaye mu ne wayata wadda u waaye da daan jàppoo bil mudd ci mudd mooy six mooy mooy zéro virgule six litres waaw zéro virgule six cent vingt-huit waaw mooy mooy six cent vingt-huit millilitres rek mooy daanaka euh, genn wàllu litre gi tuuti la ci teg muy sangu muy jàpp bu jàppoo genn wàll liitar gi tuuti la ci teg imam yi bukhari y rahimahullah dafa indi buntu bi euh, ak xadis bi ngir leeral maanaam niñ ne bu ñuy jàpp war nañoo mën a bàyyi xel bi dañuy wàññi ndox mi maanaam bañ a nekk koo xam ne dañuy faa dañuy dañuy xaabaabal ci sotti ndox mi ubbi robinet bi rek muy sotti suur ngay jàpp bàyyi robinet bi ubbeeku loolu bokkut ak sunna maanaam li nga xam ne moom moo dëppoo ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ne bu ñuy jàpp ñuy ubbi ndànk loolu bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis bi bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis bi mooy yàq ñàkk a yàq ak te yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan sàmmonteeg loolu te daanul yàq maanaam donte ndox la daanu ko yàq loolu benn ñaareel la ñetteel bi ci def mooy bokk na ci li ñuy jàngee ci suñu xadis bi mooy sahaaba yi radiyallahu anhum bàyyi xel gi ñu doon bàyyi xel lépp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba xool nga xamante ne sax bu doon sangu sax bu tibbee ndox ngir sangu ndax sayyidina Anas radiyallahu anhu daf koo daf koo jege woon da daan bàyyi xel li mu daan sangoo naka lay toll mu gis ni à peu près bu ñu xoolee lépp lépp lépp diggante saa la ak juróomi mudd maanaam ñeenti mudd la ak juróomi mudd mu xool ne à peu lépp noonu lay toll mu daal di xam ne kon ah d'accord Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la daan def maanaam bu boobaa mu daa di loolu nag ngir roy ko la. maanaam xam ko rek te doo def dara loolu taxutul mu jóg maanaam da ko doon xam maanaam ngir mën koo roy loolu moom moo tax donte bokkul ci farata njàpp waaye dafa bokk ci li ñuy sopp ci njàpp maanaam moom mooy li ngay jàppoo ndox moo xamante ne bariwul loolu nag maanaam mooy su fekkente ne mën naa nekk waaye su fekkente ne tamit mooy njàpp li dana mat waaye am maa su fekkente ne njàpp li du mat loolu bu boobaa ndox mi ci des maanaam da ngay leneen bi am maa xadiis bi wax naan dee leen néewal li ngeen bi jëfandikoo ndox doonte yéen a ngi ci bu dex xadis boobu moom wérul maanaam xadis boobu wérul waaye maanaa bi nag wér na maanaam mooy ñaari mbir moo tax maanaa bi wér bu njëkk bi moom mooy ne raxas mooy yenn mooy xadis bi suñu xadis bii mooy wane ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da daan néewal li mu daan jëfandikoo ci ndox benn ñaareel bi ci def moom mooy ne ndox du énergie boo xam ne non renouvelable maanaam énergie renouvelable la déedéet maanaam énergie non renouvelable la loolu moom moo tax ndox maanaam du loo xam walla day day day moo tax léeg-léeg nga dégg ci journaux yi léeg-léeg ngay lire journaux yi ci yu mel noonu walla nga seetaan télé euh, temps yii rek yàggul dara am na dëkk yoo xamante ne dañ leen wàññi seeni ndox na ah, gars yi nag léegi terrain football yeeg xaw ma nangam nangam yéeg léegi kenn du leen sotteeti ndox maanaam parce que yooyu yàq ndox la. maanaam ndax ay gason rek lay saxal loolu doo ya yooyu restriction yooyu lu tax parce que ndox dafa nekk loo xamante ne moom daa mat sàmm bareet maanaam ndax ba bariwul googu bari ah. voilà waaye nag borom bi subhaanahu na ko doomu a tàggatal na ko doomu aadama yi kon loolu moom mooy Euh, bokk na ci euh, li ñu ci jànge ak it maanaam ndox am solo bi nga xam ne moom la am solo beneen bi ci def moom mooy ne ndox lañuy jàppoo comme ni nga xamante ne noonu la nekkee lu ñëpp xam ci cosaan maanaam daanaka euh, ñaar ñu xellu du ci wuute xadis boobu imam al-Bukhari rahimahullah fii rek la ko indi suñu xadis bi imam al-Bukhari fii kese kese kese la ko indi te bokk na ci rubaa'iya tamit maanaam mooy ne ñeenti dong ñoo dox ci digganteem ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam imam Abu Nu'aym imam Mis'ar imam Ibn Jabr ak nga xamante ne ñaar ñi maanaam maanaam nga xamante ne euh, ñaar ñi waa Kufa lañ ki ci des mooy moom madani la ki ci des mooy Seydina Anas radiyallahu anhu nekk Basri radiyallahu ta'ala anhu moom kon euh, imam Muslim rahimahullah indiwaat na ko ci hadith numéro 325 imam Abu Dawud hadith numéro 95 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro douze mille huit cent quarante trois ak treize mille sept cent quatre vingt huit maanaam kon xadis bi dëgg-dëgg xaqiqatan euh, dañ ci jànge ne bu ñuy jàpp dañoo war a euh, néewal ndox mi maanaam ñu bañ koo kii te bañ a topp rek li nga xamante ne moom moo xew suñu jamono bi voilà nga xam ne ñu ubbi robinet noonu loolu moom yàlla nañu yàlla sàmm mu ne baabu buntu mas al masxa maanaam masa alal xuffayni ci ñaari xuff léegi laaj bi mooy maanaam naka la jugee ci lay tamit dem ci lële maanaam ndox mu bari ak xufu ban rapport lañ am ndax xufu moom mooy euh, mooy mooy teng maanaam mooy xeeti euh, dàll wala kawas yoo xamante ne day gudd day gudd ba weesu dojoor yi loolu mooy xufu wala boog su lu ñu sol rek bu dee dàll Euh, wala maanaam xeetu dàll lay doon wala mu nekk xeetu kawas maanaam lépp loo xamante ne ngir ne xupp du der kese lañ mën a nekke waaye nag ci der lañ ko gën a xame te jamono yonent bi sallallahu alayhi ci der la gënoon a loolu nag euh, insha allahu taala dinañ ñëw ci euh, xadiisu sayyidina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu taala anhu ak ñeneen ak ñeneen ci li nga xamante ne moom mooy li mu solo ci ci wàllu googu noonu am amma li nga xamante ne moom moo mat a leeral fii ci wàllu xuffu mooy ne mooy ne xadis euh, mooy ne xuffu comme ci der lay doon looloo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuuti ci ndax der rek rek rek la war a mën a masaa wala lu dul der war nañ koo mën a masaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu euh, mel ni euh, ñu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom daganal nañu masaa ci leneen lu dul der amma fuqaha u maliki rahmatullah ñoom dañ koo tënk ci der waaye euh, masha alal xuffayni dafa jara leeral balaa ñuy ñëw ci masala boobu dafa jara leeral ci ne maanaam sunna la boo xamante ne dafa mutawaatir la maanaam moo tax ngay gis ci téere aqida yi comme téere euh, comme aqida taxawiya rahimahullah mu ne wa naral wa naral masha alal xuffayni fi safari wal xabari maanaam gis nañ ni dañoo war a mën a masa ci xuff moo xam dañoo teew moo xam dañoo tukki imaamu Malik rahimahullah daan na bañ masa ci xufu bu fekkente ne dañoo teew lu tax parce que daf mi moom xadiis yi mu ci gis yëpp dafa fekkoon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da doon tukki waaye lu tolloog juróom ñetti comme comme quoi imaam bu mag mën naa am ñu mu réeri moo tax boroom waa ngiiram yi nanguluñ ko loolu maanaam waa ngiiram yi topp ñu ko ci masala boobu moom maanaam li ñu gis mooy ne masa xufu lu ñu yoonal la ba mujj gi sax nga gis ne imam yu mag yi di ko def sax ci ne masaalal xuffayni dafa nekk loo xamante ne siiw na ci lu teew ak ci lu ci ak ci moo xam teew nañ moo xam dañoo fàddu lu tax masala bu mel noonu nga xam ne masala lan la fiqhiya la masala fiqh la lu tax moo boroom xam-xamu aqida yi di ko dugal ci biir maanaam buntu aqida lu tax parce que tout simplement dañu gis ne Euh, nitu bidaa yi ñoo koy bañ ñu demee nekk chiit yi dañ koy bañ ah comme dañuy bañ mas fay xuffayni ñoom nag te kat am na am na ay xadiis yu xam ne Seydina Ali karramallahu wajhu indi na ko ci di wax ci mas alal xuffayni te xadiis la bu wér ping mi ngi ci saxiixu imaamu Muslim rahimahullah euh, am na bu nekk ci sunan imam Abu Dawud ñaar lañ yu wuute yoo xamante ne yëpp Seydina Ali la karamallahu wajhu bu nekk ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah dafa ni woon law kaana diinu bi ra'yi la kaana mashu bi asfala suf suf asfala al-khuffi awlaa bi mashi a'laaha walaakinni wa laqad ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala ala a'la al-khuffayn maanaam bu doon ne diini ci gis-gis rek la ak um xalaat kese am xel kese kon day masaa ci suufu xufu muy gën a yey ko masaa ci kaw waaye man bi ma gisee yeneen bi saa sam di masaa xuf ci kaw la masaa maanaam nga gis ne loolu mooy benn bu mu indi moom sayyidina Ali karramallahu wajhu ñaareel bi ci def mu ngi ci saxiixu imaamu Muslim rahimahullah mooy amarana rasulullahi sallallahu alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa an an namsaha ala al-xuffayni fi safari yawman wa layla wa fi fil xadari lay yawman wa layla wa fi safari salaasata ayyaamin wa layaaliin maanaam moom mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu digal ne bu ñu tukkee ne bu ñu teewee ñu masaati xuffu guddi ak bëccëgam muy 24 heures bu fekkente ne nag dañoo tukki ñu masaati xuffu ñetti maanaam ñetti fan ak ay guddim muy 72 heures kon bu boobaa ñu daal di gis ne. loolu hadith sayyidina Ali la karamallahu wajhu mi ngi ci sahihu imaamu Muslim rahimahullah maanaam kon yooyu yëpp day tegtale ne euh, mas'alatul xufayni sayyidina Ali solo na ko ak ñeneen ak ñeneen ñeneen lu toll ak quatre-vingts saxaaba radiyallahu anhum solo nañ al-mas'alatul xufayni loolu moom moo tax mu nekk mbir moo xamante ne boroom xam-xam yëpp dañ ciy dëppoo mboolem waa ahlus sunnati wal ba nga xamante ne loolu moom moo tax. comme nag am na ci waa ahlul bidaa chiites yi ak ñeneen ahlul bidaa ñoo xamante ne dañuy bañ loolu loolu moo tax ñu gis boroom xam-xamu sunna yi di ko saxal ngir wane ni ñun de parce que sa parce que euh, crédibilité saxaaba yi radiyallahu anhum ñun dañ ko dafa am doole ci ñun lu tollook juróom-ñetti fukki saxaaba wax ci mbir duñu wuuteeg ñoom moo tax euh, boo xoolee loolu mooy benn donc loolu benn mbir la Euh, nga gis ne imaamu Maalik xadiis Seydina Ali bi ñu la wax léegi radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne dafa ne bu ñu teewee dañ koy masaa benn yoon bu ñu tukkee dañ koy masaa ñetti yoon nga gis ne xadiis boobu moom xamu ko woon parce que su ko xamoon du yanu maanaa muy wax loolu dégg nga loolu moom moo tax loolu léegi ñaareelu mbir bi nga xam ne beneen mbir bi nga xamante ne jar naa leeral fii nii ci wàllu masaa alal xuffa yi nii mooy ne euh, euh, xuffu niki noonu dafa am lu ñuy wax euh, euh, al al al al lifaaf al lifaaf mooy euh, su fekkente ne dama mooy bandage maanaam tey su fekkente ne sama tànk bi dañ koo bandage wala dañ koo tabax damay masa ci kaw tabax boobu loolu nag amul amul durée loolu moom moo tax boroom xam-xamu Maliki rahmatullah alayhi di wax ne masa alal xuffayni amul durée loolu daañ ci gën a ñëwaat insha allah am amma ndax dafa war a nekk der wala warul nekk der loolu beneen masala la boo xamante ne borom xam-xam Maliki yi rahmatullah alayhi parce que Maliki yi rahmatullah vu seen imam dafa am benn réticence bu mag ci masala boobu mm-hmm. ñoom it dañoo am réticence ci mbir mi maanaam dañuy def attention te comme masala xufayni ci buntu ruxsa la dugg parce que ñoom dafa am tamit ihtiyaat boobu mooy sàmm euh, nga xamante ne Euh, euh, ñoom daanaka boo xoolee ni ñuy waxee ci mbir yi sax maanaam buñ sañ buñ sañoon nga bañ koo def parce que bu ñu boo xoolee dëgg-dëgg ni ñuy waxee ci mbir mi xam ne lu tolloog nii ci saxaaba mënuñoo soloo mbir mi rek maanaam duñ xam lu ñuy def wax yi rek daanaka daanaka mën ngaa gisee noonu maanaam dañ dul xam rek nan la ñuy def affaire bi mais boo xoolee dëgg-dëgg ni ñuy waxee ci mbir mi daanaka buñ sañoon nga bañ koo def ngir ne mboolem mbir yi mboolem condition yu tari yi teg nañ ko ci voilà te bu boobaa xaqiiqatan boo xoolee ñoom ni ñuy waxee da ngay gis ne maanaam le fait mbir mu nekk rox sax woyofal daanaka day deñ wala boog lu ci bare bare day deñ parce que conditions yi ñu koy tëral foog mu nekk der foog mu nekk loo xam ne day tëju day day tëju dañ koo ñaw foog mu nekk maanaam te mu bañ a nekk lu ñu takk foog mu nekk loo xam ne maanaam ñu indi koy condition yoo xam ne ah euh, ba pare der bi dafa war a nekk deru mu bañ a nekk deru medd bu ñu wulli parce que deru medd bu ñu wulli ci Maliki rahmatullah alayhi ci biir dafa sobewu maanaam ah waaw et bi rek laab loolu voilà ak yu mel noonu maanaam ñu indil koy condition yoo xamante ne dafa bari tegaloo euh, ci anam goo xam ne daanaka rek mooy bu ko def euh, wala boo boo koy defit na nekk lu métt maanaam na nekk lu méttee métt waaye tey euh, am na rek fenn foo xam ne te loolu lu yéemi yéemi la ci benn masala mooy ci tawqit bi ñaata temps lañ koy masa ak lañ ko dul masa jumhurul ulama dañoo wax exactement ne dañ koy masa bis comme hadith sayyidina Ali bi karramallahu wajhu bis maanaam benn yoon lañ koy masa ci bis bi dañ koy masa maanaam pendant vingt quatre heures et bu dee Euh, tukki la pendant soixante-douze heures ah, am mais Maalik imam subhaanallah gis ngeen Maalik yi rahmatullah ñoom dañ ni non amul tawhid maanaam comme ja kii nim na rek comme tey nit bu amoon bandage amul tawhid amul ne maanaam saa yoo saa yoo jugee mën nga ko masa maanaam au moment koy sol kii na nekkoon nga la mm-hmm. moom bu la neexee bul ko dindeeti abadan feek amule woo janaaba amul maanaam war a sangu farat feek amul loolu bu ko dindil waaye nag sopp nañ semaine bu ne maanaam te li gën maanaam mooy ajjuma bu ne nga dindi ko ngir sangu ajjuma ni mu nekkee lu ñu sopp maanaam nga dindi ko maanaam kon mu nekk sept jours lan moo tax moom mooy xadiis Ubay ibn Amaara bi radiyallahu anhu mu ne dama laaj ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax mu ne hal nam saxu alal xuffayni mu ne ko naam mu ne ko yow man mu ne ko naam mu ne ko aw yow may ni mu ne ko naam mu ne ko salaasat ayyaam mu ne maa shi'ta ak lu la neex maanaam ñoom ci xadis boobu waaye xadis boobu dafa da'if xadis la boo xamante ne min sunan imam Abu Dawud rahimahullah waaye xadis bi wérul kon euh, borom xam-xam xadis yi nee nañ xadis boobu wérul comme que xadis boobu wérul maanaam te Maalik yi ci loolu lañ sukkandiku rahmatullah sukkandikoo nañ ne tamit loolu Seydina Omar jëfam la radiyallahu taala anhu waaye xaqiqatan xaqiqatan mbir mi jar na xoolaat lu tax parce que su fekkente ne imagineel xadiisu Seydina Ali be karamallahu ni mu leere ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax mu leer nañ imagineel nit ki nga ni ko bu la neexee nga teg fii nga nga ciy masaa rek doo ko bàyyi mukk mu continuer noonu maanaam imagineel euh, julleem ni muy nekkee lu taga tembe maanaam loo xamante ne day tegu ci ne ah est-ce wóor na est-ce que wóorul ci loo xamante ne luy wóor mu gën maanaam yooyu yëpp tamit da nga koy gis bon mu am li nga xamante ne moom mooy euh, beneen masala fii mooy al masu ala al ci ay dàll yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, nu-pieds yi loolu moom comme gisoon nañ ko mënta ne waaye masa ci kaw ay kawa loolu moom mooy li nga xamante ne tamit beneen sujet la boo xamante ne euh, imam ahmad ibn hanbal imam ishaq ibn rahawayhi mooy hanabila rahmatullah alayhim loolu mooy tamit wax la tam boo xamante ne dafa dëgër ci xanaf yi rahmatullah alayhim ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy Euh, maanaam wax la tamit ci Shafi'i rahmatullah alayhi ba imam an na rahimahullah ci al-Majmu' nee na euh, bu fekkoon te ne sax tey euh, we kii kii vert vert sax bu doon mënoon nañ koo defar ba man koo sol daal la sax day daal day daal daal dagal ñu mën koo masa maanaam bu ñu ko mënoon a def ba mën koo def mu mel ni xuf dañ koy mën dañ ciy mën a masa maanaam mooy ñoom ku transparent we loolu yàqu ko li nga xamante ne par contre moo mat a bàyyi xel ci ñoom li nga xam ne moom la ñuy wax ci kawas yi dagan na masa moom mooy mu nekk loo xamante ne dafay fatt mu bañ a nekk kawas bu woyof parce que kawas ñaari façon la dafa am bi nga xamante ne boo ko solee daanaka dañuy gis daal kii maanaam ni tissu bi defee mooy dañuy gis ci biir ni mel te boo jëlee sa loxo nga tooyal ko nga masaa ci kaw sa tànk yi day tooy bu dee kawas yooyu la loolu doo ci ba am naa kawas yi nga xamante ne maanaam boo tooyalee sa loxo nii masaa sa tànk bi du tooy yooyu day daal dagan nga mën koo masaa am na ci borom xam-xam yi rahmatullah ñu ci tënk ne dafa war a am euh, lu lu ci suuf maanaam mu mel ni der wala yu mel noonu yëpp am na tamit ñi nga wala bokk mu mel ni euh, maanaam mooy comme genre kawas yi nga xam ne daal lay doon genre kawas lay doon mooy comme sebago yi bu fekkente ne sebago yu yu daal kii xam nga est-ce la sebago la do waaw te muy am tissu am na yu am tissu am na yu nuru ak sebago mais day am tissu xam ngeen yi may wax daalu sportif yi la mm-hmm. ah waaw nga xam ne ci suuf mooy nekk plastique et ci kaw nii day nekk walla ah, kon loolu la day nekk tissu mm-hmm. <laughs> voilà yooyu. par exemple yooyu ñoom daganal nañ ko lu ëpp ci borom xam-xam yi sans ñu werante ci ba mu des Maliki rahmatullah mais sans ñu ci am maa nag yi nga xamante ne amu ko yooyu comme ni ma la ni luñ la wax tànk la xanaa bi lay mbooloo ci xanafiya yi ci Shafi'i rahmatullah daganal nañ ko xataa imam an-Nawawi comme ni ma wax te imam an-Nawawi waxam mooy waxu Shafi'i daanaka parce que waxam mook wax imam Rafi'i rahmatullah ci al-Majmu' dafa tënk waxu Shafi'i rahmatullah mais kon euh, léegi. Euh, te beneen mbir bii dëgëral ne loolu mën naa ne mooy lan mooy ne ay xuf la sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko muy muy muy muy muy muy muy muy masaa ci kaw xufam ci kaw ci kaw ay ay ay ay ay ay kawasam ñu ne ko daal da ngay masaa ci sa kaw mu ne waaw parce que xuf la waaye suuf suuf la mooy lan euh, suuf mooy leen parce que loolu rek la beneen bi ñu def moom mooy ne imaam Abu Dawud rahimahullahu taala xadiis sayyidina uh, bële nga xam ne moom la kii ne déglu li mu ci wax dafa ne uh, ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ne uh, seen abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu parce que ci al-Mughira xadiis sayyidina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu anhu mi nga xam ne mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda wa masaha ala al jawrabayni wan na'layni ne sayyidna uh, yent bi sallallahu alayhi masaana ci ñaari jawrab yi maanaam mooy kawas yi ak daal nii fii maanaam dafay sol ay kawas sol daal nii fii daal di masaa ci kaw nga ne kon du ne daal ngir ne daal yi kese nii fii waxoon nañ lool leeroon na amma li nga xamante ne moom moo aju ci masa ci jawra bi ci ci kawas yi mu ne imam qaala imam Abu Dawud daan ne kaana Abdurrahman ibn Mahdi laa yuhaddithu bi hadha al-hadith li anna al-ma'rufa 'an al-Mughira anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam masaha 'ala al-khuffayn maanaam ne Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah daanul nettali bi hadith ndax lan ndax li ñu xam ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne da daan massa ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa li xamante ne naa Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mooy dinañ ñëw ci xadisam boobu insha allah mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa ci kaw xuf yi gisoon nañ ko tamit xadis boobu romboon na euh, waaye mu dégg ne mu ne qaala Abu Dawud wa ruwiya hadha aydan an Abi Musa al-Ash'ari an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu masaha ala al-jawrabayn solo nañ ba tey tamit ci sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nee na yenente bi sallallahu alayhi wasallam masaana ci kaw kaw mu ne wa laysa bi muttasili wala bil qabj nekkul lu jokkaloo ba pare dëgërut tamit waaye déglul lim ci teg mu ne qaala Abu Dawud imam Abu Dawud teg ci ne rahimahullah wa masaha ala al-jawrabayni Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali ibn Abi leer na moom masaana maanaam loo lu tukkee ci yen bi sallallahu alayhi wasallam lañu xamul dëgër na wala dëgëru donte am na xadis sayyidina Anas bu ci ñëw radiyallahu ta'ala boo xamante ne daraja mooy xasan ne moom bi mooy xadis bi ma la wax léegi euh, waaye li tukkee ci saxaaba yi déglu radiyallahu anhu nee na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu masaana ci kaw kawasam yi wa ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu masaana ci kawasam yi wal Barra ibn Azib radiyallahu anhu masaana ci kaw si wa Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom it masaana ci kaw wax nañ la ko léegi junj nañu wa ci kaw si radiyallahu mooy as-Sa'idi ci kaw si wa ci kaw si muy juróom ñaari saxaaba yoo xam ne. amul werante ci ne ñoom masaa nañ ci seen kaw ay kawas mu ne wa ruwiya zalika te solo nañ ko itam ci kan an Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ibn Abbas ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muy juróom-ñeenti saxaaba yoo xam ne solo nañ ci ñoom ci loo xam ne juróom-ñaar amul benn werante yeneen ñaari ñoom lañ solooti mu utiliser maanaam mu jëfandikoo baatu siiratu tamrid ne ñoom ah, maanaam euh, soloo nañ ci ñoom ni masaa nañ ci seen ci ñaari kaw si léegi laaj bi lenn rek la mooy est-ce yi yëpp dinañ bokkandoo di ko defandoo fekk jàngiwuñ ko ci bi sallallahu alayhi beneen bi ci des mooy euh, su fekkente ne beneen bi ci des mooy su fekkente ne euh, masxa alal xuffayn lan mooy lan mooy xikma bi parce que tamit charia dafa am ruux dafa am esprit lan moo tax ñu ne ah gars yi boo leen dee jàpp ngeen sol seeni xuf garaawul mën ngeen ko bañ a lan mooy lan mooy xikma bi lan la mooy woyofal woyofal yombal mais yow su fekkente ne da nga ne non non non bu dee kawas la déedéet mais ana woyofal gi fan lay nekkati beneen bi ci des moom mooy ne est-ce der dafa am spécificité bu nekk ci der ba tax der luy der ak lu dul der ñu ne der moom dañ koy masa waaye lu dul der kenn du ko masa ban spécificité la der am bañ ne der moom daañ ko mën a def su doon ne am na ci yére ñu ne der mën ngay sol yére ñu ne wa su doon ne dañ naan ah kuy sol kuy sol dàll day dàll yi fa mu nekk dàll yi der sinon charia da koy tere ñu ne wa waaye loolu yëpp amul yëpp lañ daganal kon nan lañ mën a daganalee yëpp te mbir yi di soppeeku rek selon jamono yi ak selon localité yi mais que li nga xamante ne mooy woyofal gi moom daf fii des naka lañ mën a jëlee mbir mi tënku ko rek ni faw mu nekk def voilà loolu mooy kii bi loolu mooy nekk laaj bi dégg nga euh, yaakaar naa ni li ñu jublu woon ci wax ji leer na ci buntu boobu walhamdulillah mu ne kon qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayya haddathana Asbagh ibn al Faraj al Misri yi kii taal sëriñ kii Maliki bu mag a mag a mag la sëriñ taalibe la ci euh, sëriñu maanaam taalibe la ci Abdullah ibn Wahb rahimahullah mooy ci gënoon a takkook ñun nga xamante ne ci sëriñu imaamu ci sëriñu Maliki yu mag yi la bokk ci sëriñu Maliki yu mag yi la bokk moom imam al Bukhari dafay indi sax xadiis yi maanaam ci nga xamante ne sëriñu imam Maalik yi ko solo ak Asbax rahimahullah Asbax ibn Faraj ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi al-Umawi rahimahullah dàkkantala moo nekkoon Abu Abdullah al-Misri rahimahullahu ta'ala nekkoon koo xamante ne Yahya ibn Ma'in rahimahullah nee na amul kenn ku gën a xam Asbax ci li imaamu Maalik solo di nettali wax amul ndax moom mboolem lu imaam Maalik wax xam na fu ko waxe xam na nako ko waxe xam na seen circonstance la ko wax te xam na lu mu ci jublu mboolem masala yi li imam Malik wax da ko takk mokk na ko jàpp na ko waaw nekkoon kii ba pare misra mu fu gënoon a ci jamono dañuy waxtaane misra mësta génne ko mel ni asbax rahimahullah moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-cinquième année Euh, ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wasallam gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam al-Bukhari ak moom rek moo soloo ci moom directement ci waa kutubu sitta soloo na ci moom juróom benn xadis imaamu at-Tirmidhi rahimahullah moom rek tamit moo soloo ci moom te benn xadis rek la soloo moom waaye am na intermédiaire am na ko dox ci digganteem ak moom mu ne qaala mu ne an ibn Wahb te moom mooy moom solo ci ibn Wahb mooy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum rahimahullahu taala dakkantaram nekkoon Abu Muhammad Abu Muhammad al-Qurashi moom it dafa nekkoon sëriñ bu mag boo xamante ne mi ngi gën a adduna ca al-Fustat ca Égypte ca Misra cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak imaamu Maalik lu ëpp ñaar fukki at lépp ñaar fukki at yoo xam ne tàqalikoowul ak imam Maalik rahimahullahu taala jàng nee na mokkal na quatre cent mille xadiis yoo xamante ne jàpp na ko takk ko ah, ah, at addunaam yëpp da koo da koo jeexal dundam yëpp da koo jeexal ci sàkku xam-xam rahimahullah moom moo doon wax naan imaamu Maalik bu ma compter woon ah, li ma ko mës laaj yëpp mu ne ma xamuma kon ab téere bu ngënd lay bind téere bu rëy rëy lay bind ne ko masala sangam nee naa imam Malik waaw nangam nangam lu ci diine wax mu ne ah loolu de xaw ma ko mu kon téere bu mag lay bind imaginez ñoom imaamu Malik ñoom ñooy def ñoom ñooy wax lu bari xamuma xamuma xamuma xamuma lan ngay xalaat ci ñu maanaam <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu fekk mi ngi amoon soixante-douze ans ta'ala rahmatan wasi'a mu ne qaala Amr mu ne qaala haddathani Amr mooy Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub al-Ansari ta'ala mooy Abu Umayya al moom it Misra la kon nga gis ne ba léegi ñu ngi ci waa Misra maanaam waa Misra ñoom ñoo moom mi ngi génn àdduna cent quarante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom tamit ñoom ñaar ñii Abdullah ak Amr ibn euh, al bi rahimahullahu ta'ala muy Abu Umayya al-Misri rahimahullah ñoom ñëpp seen hadith ngi mu ne qaala haddathani Abu an-Nadr te moom mooy Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu ta'ala muy Abu an-Nadr moo dàqantal Abu an-Nadr ta'ala moom waa Madina la moom mooy daakantaram mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci kutubu sitta mu ne an abi salamata ibn abdurrahman te moom mooy abu salamata ibn abdurrahman ibn awf ibn abd awf ibn al-harith ibn zuhra foofu la bokk ak Yonent bi ci wàllu yaayam ibn kilab bokk foofu Yonent ci wàllu yaayam mooy abu salama moom ah, kon nga gis na Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu mooy kenn ci ñi ñu wax ne ñoom ñu ñooy juróom-ñaareelu waa mooy fuqaha as-sab'a yi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 93 ans ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom tamit ay téereem xadis ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdullahi an Abdullahi Ibn Omar mooy Ibn al-Khattab Ibn Nufayl Ibn Abdul Uzza Ibn Rayah Ibn Abdullah Ibn Khurt Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'b Ibn Lu'ay maanaam ci Ka'b Ibn Lu'ay boobu foofu la bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ibn Lu'ay Ibn Ghalib al-Adawi al-Qurashi Euh, rahimahullahu taala dàqantaram nekkoon Abu Abdurrahman al mu moom Makka la nekkoon euh, nekkoon tamit al-Madani nekkoon nekkoon Madina mi ngi génn kon soixante-treizième année ginnaaw gaddaa Yonent bi sallallahu alayhi nekk saxaaba bu mag radiyallahu taala anhu solo deux mille six cent bokk ci musnadam solo deux mille six cent trente hadith ci musnadam euh, imaam al-Bukhari Muslim bokk solo cent soixante-huit hadith Euh, imam al-Bukhari wéetoo ak quatre-vingt-un xadis imam Muslim ah, trente et un euh, mu ne moom maanaam fii euh, nga gis ne kon waa Madina ñëw nañ maanaam waa kon waa Misra dem nañ waa Misra ñoo ne ci kaw waa Madina ñëw ci Abu Nadr mu jël an Abu Salama ah an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala maanaam nga gis ne kon ba fii nii xadis bi mi ngi am juróom-ñetti nit Euh, mu ne an Sa'd ibn Abi Waqqas mu jël xadis bi solo ko ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu muy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci al-ashara al-mubashshiruna bil janna bokk ci juróom benn nit ñi nga xamante ne Seydina Omar radiyallahu anhu bi muy bi fi bi muy bi muy làqu dafa ne juróom benn nit yi laa bëgg ñoom ñu waxtaan tànn xalifa seen biir maanaam ñoom ci la ñu tànnee Seydina Usman radiyallahu ta'ala mu nekk xalifa Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ci la bokkoon mooy farisul islam mooy chevalier wul islam mooy ki njëkk a sànni xeej ci l'islam te moo tax euh, moom rek la yenent bokk na ci ay jaloore moom rek la yenent bi sallallahu alayhi wasallam jëndee ndeyam ak baayam fidaaka abi wa ummi ya irmi ya Sa'd fidaaka abi wa ummi moom rek la mësa moom rek la yenent bi sallallahu alayhi wasallam mësa wax loolu ci sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhu allah Ah, Saad eh, <laughs> dégg nga Abu Waqqas moom mooy Malik ibn Uhayb dañuy wax tam ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhrata foofu la bokk ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam ibn Kilab ibn Murrata ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib dégg nga moom mooy kon Qurashi al-Madani al-Makki rahimahullahu radiyallahu ta'ala anhu Abu Ishaq moo nekkoon dàqantalam mi ngi génn àdduna cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu am na quinze xadis yoo xam te ne muttafaqun alayhi la quinze euh, imaam al-Bukhari wéetoo na ak juróomi xadis imaam Muslim wéetoo ak dix-huit xadis ak fukki xadis ak juróom ñett euh, waaye ci musnad imaam Ahmad ibn Hanbal mooy ci kon moom xadisam yëpp bu ñu leen compter cent soixante-dix-sept xadis la cent soixante solo lañ ci moom imaam al-Bukhari imaam Muslim bokk solo ndoo quinze xadis imaam al-Bukhari ak cinq xadis imaam Muslim wéetoo ak 18 euh, hadith euh, rahi radiyallahu ta'ala anhu warda an nabi an nabi mu jël seen saasam kon maanaam ñuy ñaata nit ñu dox diggante imam al-Bukhari ak yent bi salaasam juróom-ñaari nit waaye ñii ñëw mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu maanaam fii tamit bokk na ci liñ li ci mooy taabi'i yi solo na ci taabi'i taabi'i solo ci taabi'i taabi'i taabi'i solo ci taabi'i taabi'i eh, yaa ngi dégg ba pare saxaaba solo ci saxaaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu solo ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu nekk moom masaha masana ala al-khuffayn ci ñaari khuffayn maanaam léegi waa waa Madina seen maanaam ci seen fiqh euh, masaha ala al-khuffayn dafa dafa dafa nekk lu leen jaaxal mooy xoolal sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne saxaaba la mais saxaaba bu ndaw nee na sayyidina Abd euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala nee na yeneen bi saa saa masaana ci kaw xuf mu ne wa anna te ba mu ko nettalee loola Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu sa'ala dafa laaj Umar an zalika ci mbir mooma moom dafa laaj Umar an zalika ci boobu la mbir ni ko ah Sa'd ibn Abi Waqqas day radiyallahu nee na ma yeneen bi saa saa masaana ci kaw xuf yi. waaw te ah Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib radiyallahu ta'ala anhu warda wa nabi mu gën a tiit al-Faruq mu bokkoon ci te ngi kii teqale diggante dëgg ak caaxaan lu baax ak lu bon nga xamante ne waxam maanaam day teqale maanaam day day day day day day day day indi dëgg di leeral dëgg jële fi caaxaan ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko shaytaan la inna shaytaana la yaxaafu minka yabna yabna yabna al-Xattaab seytaane daf laa ragal yow Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala maanaam nga xamante ne bu sóoboo benn yoon seytaane day sóobu beneen yoon jamais mu bokk ak moom yoon abadan am na sax ci riwaaya boo xam ne 40 jours seytaane bu gisee benn yoon Seydina Umar radiyallahu anhu romb ba 40 jours seytaane day moytu yoon woowu maanaam radiyallahu anhu nga gis kon maanaam muy Abu Hasan kiimtaan ci kiimtaanam yi bokk na ci man maanaam mooy le fait que mu tudd ab maanaam ñu koy dàqatale Abu Hasan radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna vingt-troisième année ginnaaw gàddaay sa bi ci jeexitalu at bi ci la euh, génn àdduna moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu bi muy jël xilaafa gi mooy premier Muharram vingt-quatrième année bi mi génn àdduna te voilà mi ngi génn àdduna ci boobule euh, euh, maanaam moom ci vingt-troisième année ci la génn àdduna radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna moom sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mi ngi solo na cinq cent trente hadith ci yenente mu jàngale mi ngi tollu ci cinq cent trente-neuf imam al-Bukhari ak Muslim vingt-six lañ ci dëppoo rahmatullahi alayhima imam al-Bukhari am ci trente-quatre yu mu indi moom kese beroo ko imam muslim rahimahullah am ci vingt et un yu mu solo moom kese rahmatullah ala al jami' radiyallahu ta'ala moom moom bi mu ko laajee mbir mi ni ko waaw masaa na ci kaw xuf mu ne ko waaw mu ne ko mu laaj ko mu ne fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sayyidna Umar radiyallahu anhu ne ko naam waaw waaw yonent bi kay masaa na ci kaw xuf waaye déglul lim ci teg iza haddasaka su la nettalee te shay'an dara Sa'd sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu an nabi mu tukkee ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fala tasal anhu bul laajat mbir moom ghayruhu keneen ku dul moom <laughs> sa voilà <laughs> subhaanallah maanaam loolu day wane benn day wane xër bi nga xamante ne moom la seen Abdullah ibn Umar ibn Khattab day wane ñaareel bi ci des mooy day wane le fait nekkoon koo xamante ne dafay dafay bëgg di gën di dëgërlu ci mbir mi di gën di dëgërlu ci mbir yi beneen bi ci def mooy su laajee kenn day laaj ku ko gën a xam muy se ndax Seydina Omar radiyallahu moo gën a xam Seydina Sa'd radiyallahu waaye nag waaye fa Seydina ah, te pourtant Seydina Sa'd ibn moom dañoo mooy juróom-ñaareelu ñu tuub dugg ci lislaam Seydina Abubakar radiyallahu bi mu ñëwee ñu moom bokk na ñu njëkk indaale Euh, radiyallahu léegi euh, waaye Seydina Omar radiyallahu moom gannaaw gën a tuub dugg ci lislaam juróom benneelu at ginnaaw gàddaay yéen inna allaata maanaam juróom benneelu at ci la tuub lislaam ñëw na ba am juróom benn at Seydina Omar radiyallahu anhu dooga tuub waaye terewut moo gën a xam te moo gën a màgg radiyallahu moo tax doomam muy laajte ginnaaw bi moo lii tamit day wane ne maanaam ñoom doonu ñoon wax rek man kii comme ki man fii rek laay yem déedéet dañ daan nekk ñuy wër xam-xam ci mboolem ñi leen gën a mag mboolem ñi leen ñi xam ne xam nañ ñi mën nañoo jariñoo ci ñoom beneen bi ci def mooy ba ko ko waxee fii Seydina Omar radiyallahu anu da koo dellu fi ne ko am nañ nit ñoo xamante ne bu ñu la nettalee dara jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir seen màggaay ngir seen maandute waaye ngir xam gi ñu xam mbir mi ak gëstu gi ñu ko gëstu ak leer gi mu leer ci ñoom bul ko laajal keneen beneen bi ci def mooy day wane euh, teggin gu mag gi Seydina Omar radiyallahu anhu jëfandikoo maanaam ngir nit warul maanaam ne loolu dafa dafa jara moytandiku parce que ñii di sàkku xam-xam dañuy am tendance boobu waaye nag rawatina di tuddu tur waaye fii Seydina Umar radiyallahu anhu daf ko dellu si waat leeralal ko ne ko ah, am kii moom bu la waxee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dara jaru ko laajaat keneen bu ko laajaat keneen lu mu la wax loolu radiyallahu ta'ala anhu maanaam kon loolu day wane ni yoonal nañ max ci xufu voilà euh, mu ne wa qaala Muusa ibnu Uqba te moom mooy Musa ibn Uqbata ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi rahimahullah Abu Muhammad moom comme ni nga xamante ne moom mooy imaamu Maghazi yi maanaam imaam la ci Maghazi yi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon imaam al-Ismaa'ili moom moo jokkale maanaam bi bii càllale dégg nga càllale gi imaam Ismaa'ili rahimahullah ak ñeneen jokkale nañ ko mu ne qaala nee na axbarani xabaara na ma abu nadr mooy biñ gisoon léegi anna aba salama mooy ibn abdurrahman ibn awf axbarahu moo ko xabaare anna sa'dan na sa'd ibn abi waqqas haddathahu moo ko nettali fa qaala omar fa qaala mu daal wax omar sayyidina omar ibn abdullah ñeer sayyidina abdullah ibn ah, ibn omar ibn xattaab radiyallahu anhu nahwahu wax bi mel maanaam euh, lan mooy tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala euh, nettaliwaat wax ji mooy ne euh, Musa ibn Uqba maanaam dafa war dafay wax ne maanaam mutaabaal ngir wax ngir gën a dëgëral wax nga qaala Musa ibn Uqba moom axbarani moom a xabaare nee na am na Abu Nadr maanaam Abu Nadr moom moo ko xabaare jële ko ci Abu Salama mu jële ko ci ah, ah, mu jële ko ci kan dé ne Sa'd ibn Abi Waqqas moo ko nettali ah, voilà ci càllale bu ci kaw Abdullah waaye fii dafa ne Sa'd ibn Abi Waqqas dégg voilà maanaam ngir leeral ne maanaam wax ji ñëwee na ci beneen càllale xadis euh, bi euh, imaam Malik rahimahullahu taala solo na ko xadis numéro quatre-vingts imaam an xadis numéro cent vingt et imaam Ibn Maaja xadis numéro cinq cent quarante-six waaye euh, imaam Muslim solowu ko rahmatullah alayhi ni imaam Abu Dawud ak At-Tirmidhi ñoom solo ko rahmatullah maanaam kon lii moom mooy ne xadis bi euh, day dëgëral day leeral nag masaa alal xuffayni maanaam dafa nekk loo xam ne lu ñu yoonal la te loo xam te ne lu leer a leer la lu tax imaam al Buxaari indi ko xadis bi te mënoon na indi yeneen i xadis mooy ne daf ci leeral ci xadis bii ne lu mu la jaaxal jaaxal jaaxal yoon la lu ñu yoonal la ndax jaaxaloon na ku la gën a màgg mooy naa Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala kon yow bu la jaaxalee garaawul. comme li ñuy wax masaa alal jawrabay ni maanaam masaa ci kawas yi léeg-léeg nga gis ko ne ah wala yu mel noonu lii mosuñu koo gis ak lu tax nanga mag léeg-léeg nga gis ñu naan waaw c'est jamono yooyu nit ñi dañ daan tukkeek ay jamono yu gars yi dañ daan xeex maanaam lu ne danañ ko wax waaye du lool de non nga jaaxaloon nag ku la gën a màgg koo xam ne mu ngi doon dund do yeneen ci saa saa radiyallahu ku kooku la jaaxal kon yow bu la jaaxalee garaawul mais bul fi indi te beneen lay ginnaaw bi nga xamante ne wax na lii mel ni dina nag bu la sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nettalee dara jële ko ci yenn saa bul ko laajate keneen maanaam lii dégg nga ko wax jokkaloo na ba ci sayyidna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala mu ñëw ko ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu wax li ci noonu mu jokkaloo bul ci bul ko laajate keneen gannaaw bu mu ko déggee tey bul laajate wax ci keneen. ndax mba ndax mbir mi dëgër na wala dëgër ko ñu def na ko def waaw walla déet déedéet noonu la ñëwee ci lu leer comme ñi nga xam ne noonu lañ la nettali léegi ni imam Abu Dawud as-Sijistani radiyallahu rahimahullah radiyallahu anhu wax na ko nee na indi na juróom-ñeenti saxaaba yu mu lim yoo xamante ne ñun ñëpp dañ ko doon def ci di masa waxuma la xuf yi sax waaye la te loolu amul lan ah am amul ñooñu. ñooñu vraiment seen jëf te amul ku wuuteeg ñoom ci saxaaba yi amul ku wuuteeg ñoom ci saxaaba yi radiyallahu anhum seeni jëf xaqiqatan bu la doyut daanaka daanaka beneen jëf du la doy dégg nga euh, amaan na dañuy yem foofu bu jotaay bi di inshallah ñu yeggale ko ak euh,